waaw yonent mi alayhi salaatu ne ko waaw <laughs> lii nga wax ne yow maag yow ju benn nit ki moo ñu nàmpandoo moo yonent mi alayhi salaatu salaam xamu ko mooy instant bii nii leer boogul mbir mi ndax xam nga loolu dafa yàgg <laughs> hein loolu dafa yàgg dafa yàgg te euh, mooy amaana boobu ba léegi déggul ñuy wax lool wala boobu la mujjee information wu ndaw amaana sax bu fàtte ko léegi nag mu ne ko kon mooy c'est sûr que xàmmeewul ne moom mii la mu ne ko léegi lan mooy wa ma alaamatu dalik ne ko waaw lii nga wax ana lan mooy màndarga mi lan mooy tegtal buy wane ne lii nga wax màndarga wan ma màndarga ab signe buy wan ne mais lii nga wax noonu la demee waaw haatu burhanakum indi leen seeni bu seeni seeni preuve waaw hatta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu jàng moom la ñu jàngala ah. waaw di nëpp nëppal mbir yi rek non gis nga ak teggin yu kawe yi wa ma alaamatu dhalik ana lan mooy màndarga muy wane ne si c'est vrai que yow maag yow ñoo bokk nàmp ñoo am na benn nit moo ñu nàmpandoo moo ñu nàmpandoo xaalat ndaw si ne ko nag addatun addattaniha fi dhahri wa ana mutawarriku mutawarrikatuki ka faam bi na ko <laughs> ne ko màndarga mi leer na màndarga bi mu sama yaram la ne sama yaram la ne mooy benn màtt la boo xam ne danga ma koo màttoon sama digg ginnaaw nga ma màttoon te boobu mooy mooy ni ñuy téye comme booy boot ah comme booy boot waxuma bootu tubaab de ndax bu doon bootu tubaab mooy ñiy boot ci kanam bu doon loolu du ne ko fi nga ma màtt ci ci ginnaaw la waaw <laughs> mooy kon dañ ci gise ne kon façon boot bi bi gaa yi def gaa yi naan c'est ñi xamul dara wala jenn tubaab yi nga xam ne du seen du seen parce que du seen culture kese ñu naan ay yow façon bii ngeen di boote di boot xale bi ginnaaw c'est pas sûr wala kii sûr na daanaka ñun loolu rek lañu xam ñun kay beneen bee ñu jaaxaloon sax boot ci kanam mais loolu affaire culture la lii nii bu doon xadis bi wér day wan ne walla day gën a loolu affaire culture kese la waaw te nag alhamdulilah bu xadis bi wéroon de. mooy alhamdulilah ba ñu def ñu ni ñu def ni nga xam ne alayhi salaatu salaam noonu la ko noonu lañ ko defoon ñu def ñu noonu waaw loolu moom bu dee wér na moom alhamdulilah la ñuy wax waaw googu dëppaale ak ku ne ku ne rek nga ne alhamdulilah ñun loolu noonu lañ ñu def ñun ñëpp presque ah. <laughs> waaw moo tax yooyu noon ay ay ay ay ay ay ay moment de contentement la waaw mamaay mbégte la bés boo yégee ne yenent bi alei saat salaam lennam lu mu def niru na ak yow niru nga xaw ngaa niroog lu xaw niroog lu mu lu mu mas a def non loolu boo mënoon dangaa waroon a boo xamoon bu ñu xamoon dëgg dañ koy féete mais pas dañ koy feete di wane suñu mbëg nan lañ koy wane di ko gën a bëgg di ko gën a sopp di gën xam way di ko gën a xam tey gën a def li nga xam ne moom la bëgg tey sori ay tereem léegi nag <laughs> gaa yi dinañu mer mais c'est pas grave demande-leur de mordre leur nez waaw <laughs> li wolof yi di wax ku booy def yow li yonent ma saa saa bëgg gaa yi di kaas mais ñooñu waroo leen sax préoccuper quoi du sax source de préoccupation waaw <laughs> bàyyi leen ñu bu leen naqaree ñu màtt seen bakkan rek te avancer loolu moo tax nit bu dee yow da ngay xaram dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Abdullah ibn Abbas ne fanaan na fa fanaama xatta nafax mu mu nelaw ba xaran yow nga doon xaran nit ñi di la ko tooñe waxoon naa ko fan yële nga doon jenewu naan di weddeeg non non non non yow saay da ngay wax rek man man duma xaran nga yëg ne yonent bi alei satu ah xaran na ñu ne la waaw ne ne ëskay allahu akbar del wax allahu akbar ndax ñoom lool lool mooy sunna mooy bu amee mbëgte wala lu ko lu ko lu ko loo xam ne da ko lu ko bett ci lu garaaw loo xam ne safaan la dañ doon wax allahu akbar loolu gis nañ ko te dinañ ci taxawaat tuuti ñu ngi xunay nu de bañ doon dem ci yoon bi mu gaa yi doon dóoratu bañ gisee garab goo gële lañ wax allahumma ij'al lana ya rasulallah ij'al lana dhata anwaat kama lahum dhatu anwaat du gisoon nañ noonu yonent bi saa saa am ne allahu akbar waaw gis nga mooy loolu da ko yéem non lii moom ba mu gisee gaa yi di wax la nga xam ne ni leen wax ngeen comme la waa banu israil waxoon yaa muusa ij'al lana alihatan ilahan kama aliha waaye Seydina Muusa defal la ñu fii benn yàlla comme ni gaa yi amee yàlla waaw allahu akbar kon bu yàlla dëppalee say mbir bu dee sax dëppale ko woon moo jar na man de jar na lenn moom may may xaran xaran lu ba mën a xaran kenn mënu ci dara léegi nag gars yi nañ jàpp ne saa yi nag moom il exagère je n'exagère rien parce que yonent les alayhi salaam lennam dafa nekkul par hasard te du mu def loolaa gën buur yàlla da koo tànnal li gën ci moment bu ne waxtu wu ne jamono ju ne waaw léegi may ku ku jéem kay roy <laughs> kooku kay kooku bano boo ko manula encourager ba ko mu dem ta nga noppi waaw mais mbir yi nag ak ëppal la non kan man ne ëppal la ku la loolu ëppal la yow yaa ngi fi di roy ñoo xamante ni duñu dara dara nga topp fi di sonn di xam seeni mbir yoo xamante ni ci jar a xam modèle bi ñu yàlla wax xamoo ci dara lu dul di li ngay fortaatu ci ay kaset ci rajo beeg ci li nga déglu ca gàmmu gaat nga fëleeg yow ki ki mel noonu moom waroo wax waaw waroo wax